moom imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi dane ki nga xam ne ñoom ñoo rey ñooñu bi Seydina Xaalid di wax loolu muhaajiruuna bil ansaar yi dañoo bañ waaw ñoom dane waa banu fa amma banu Sulaym fa qatalu man kaana fi aydihim ñoom ñoo rey ñi nga xam ne ñoo newoon seen prisonniers yi yi leen Seydina Xaalid waxoon ak ñeneen ñi ci muhaajiruuna bil ansaar yi nee na mu ne wa ammal muhaajiruuna wal ansaar fa arsalu asraahum ñoom dañoo seen seeni kii bañ waaw daldi libérer seen prisonniers yi bañ ne ñoom ñu ko def gis nga loolu dañ ci te bañ ñëwee yonent trois cent cent waxu leen moo tax topp topp ngeen seen amir mooy la mu waxoon ci sax ci Seydina Ali ba yàgg nañ koo gis la ta'ata illa fi ma'ruf kenn du topp kenn lu ci njekk ku la fi nar a digal loo xam ne dafa xaraam dangay dañ danga naan defuma ah non non ku man di doon non boo nee man damaa amul sëriñ sa mu ne ma demal demal nga jaaloo soxna si mu leer rek lii moom da ngay bañ est ce que da naan bon ndigal la déedéet wala mu jëndal la ngeen romb fii mu jënd champagne sa waay ci Beaujolais bi jënd benn bouteille yu beer ne la jëlal naanal nga naan ndigal la da ngay bañ ay après dina ko soppi soow loolu lépp laa wax ma ne waaye yooyu taxawul fenn. yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ Seydina xadiis Seydina Ali boobu radiyallahu anhu mu ne woon gaa yi ña yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon te gisoon nañ ko sari ya boobu waxoon nañ la wax nañ ko gisaat mooy Abdullah ibn Hudhafa am nañu ne moom la radiyallahu anhu mu mu mu waxoon gaa yi ñu taalu taal mooy dugg leen ci am ñu ciy bëgg a dugg après ñu ñu xalaataan ne ah déet ñun dañoo génn ci diine yi ñëw ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir daw safara naka la ñuy ñëwee kii naan ñu dugg leen ci safara ñu koy topp après ñu bañ dem wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu bu ñu ci duggoon dootuñu ci génn waaw bu ñu ci sànni woon seen bopp ci safara si dootuñu ci génn toppaate amul lu dul ci loo xam ne njekk la ci lu baax la sunna ngay teg bu sunna du dëgg loolu du alxuraan dangay bañ ku la nar a def loo bàkkaar boo xam ne leer na bàkkaar la nga toog sab sëriñ ña la bul woor nee ko yow moom à partir d'aujourd'hui n'entre plus chez moi j'efface ton numéro toppal fële léegi nag bul gaa yi naan ñi xamul dara ñoo naan diw day alku alku dara fenn nga alkuwul wax naa la wolof yi buñ naan la da ngay alku sax alku lenn rek la mooy yar yiñ la bëgg a dóor wala jam yiñ la war a jam wala fekk la sa kër boobu taal sa kër lool rek kay alkade te ñoo la koy teg mais dara nga dul bu alkuy am kay sëriñ ba mooy alku moom mi bu dee xam leer na ko ne koor weeru koor ngi muy digal taalibe bu leen woor kooku mooy alku voilà moom moo mooy alku ci saase bu dul ci saase bàyyi ko ilaa xiin ba ci kanam nga xool bu tuubul moo tax yooyu moom ñi xamul dara ñoom walla ñi nga xam ne amuñu xam-xam ñoo ci ñoo ci ñoo ciy tiit nit ñi di leen ko menacer ban tiit lan ngay waxee dëgg xool li Seydina Ibrahim doon wax alayhi salaatu wassalaam fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni mais ana ñan ci ñaari kuréel yi moo gën a loo nekk ci sécurité yéen naka ngeen di wootee di jaamu ko ñoo xam ne bàyyi fi yàlla mi leen sàkk defal leen génn leen ci ñàkk am di leen leel di leen yor seenu dund yoral leen seen lépp ngeen weddi ko di jaamu ñoo xam ne ay mbindeef lañ comme yéen yéen leen defar sax ba pare man ma ne damay jaamu yàlla ni ñu sàmm bokk bind ngeen man damay alku <laughs> yéen ñiy jaamu keneen ku dul yàlla yéen daal yéen a mu ne nee yéen ñaari kuréel yi seen leen rek waaye woo kii ana kan moo gën a yeey ci nekk ci sécurité yow it miy wax loolu gaa yi di la menacer naan yow gëmoo sëriñ ak yu mel danga naan naan yéen yéen man kan moo ci gën a nekk en sécurité kan moo war a gën a nekk en sécurité kan moo gën a yey ci nekk en sécurité julli jot nga bañ a julli kay lool kay moo garaaw loolu loolu nan li Cheikh Mouhamadou Amar wax loolu que loolu loolu ci boppam c'est pas confortable ko wax na dëgg c'est pas confortable koor jot wooroo mais loolu moom sa conscience moo warul a léegi yow mii woor naka la koo xam ne weeru koor jot woorul li la tëkku ngay ngay tiit kan moo gën a yey nekk ci ci ci ci bu dee wax ngeen dëgg rek moo tax loolu la fii nii gis nga Seydina Abdullah ibn Umar dane wa non ñun duñu def lii bi ñu demee yonent bi alei satu salaam gis nga leen bi ñu ko ko waxee dafa yëkkati loxoom allahumma ebuur eh yàlla inni abra'u ilayka mimma sanaa Xaalid man de dañ naa def maa ngi lay seedeloo ko ne deñ naa ci li def du ma ko digal du ma ko sant voilà